xam ne lu mu gis jeu gis ay moroomam yor ko mu bëgg ko xaat bu génnee sax gis ñeneen sol yenn dàll ci école bi dàll yu bees mu ñëw takkal wut ay parents wam man itam foog ma am dàll yu mel lool PlayStation bu bees bi génn mu bëgg mooy day war a xam ne doylu lay jàngal gone gi këni bul def lu gis rek yow da nga koo war a am déedéet affaire bu du lool mu ne waaye nañ tamaaw côté boobu mooy côté njariñ bi waaye waaye nañ tamaaw te yëgal ne te nga xamal ne gis nga xeet yi yëpp moo leen bindee fi mooy bindee fi liñ la wax léegi malaaka yeeg ñëpp yàlla bind jinne yeeg lépp bu ñu dajaloo woon ak nit ñi wa in ijtama'u bu ñu dajaloon ala an yadurruka ci kaw ngir bëgg laa lor bi shay'in ci mbir ñoom ñépp ñu manko ne yow dañ lay lor yow yow jaam x quoi yow yow yow yow del yow ñii monsieur x dañ laa war a lor wala monsieur a bi shay'in ci benn mbir lam yadurruka ma ne dara lañ la dul lor illaa lu dul bi shay'in ci mbir moo xam ne kat dafa déggoon dëgg-dëgg katabahu llahu alayk baa fekkoon borom bi bindoon ko ci sa kaw ne dina la dal dogaloon na ne ba ne woon yow di nga dund ak yi ngay dund te ci sa biir dund boobu bés dina jot euh, metti ji dal la wala nattu bi dal la bu dul loolu bu dul loolu dara nañ dajaloo ñoom yëpp dañ lay fax waaw yónni drone yéeg wala satellite yéeg ñu lay wër fu ne di fuye fu ne dara lañ la mënal lu budul ne yàlla bindoon na ne dañ la mënal dara rufi'atil aqlam léegi nag xamal li lay wan loolu lépp mooy lenn mooy lii rufi'atil aqlam xamal ne yëkkati nañ ya nga xam ne mooy xalima ya nga xam ne moom lañ doon bindee li nga xam ne mooy dogal yi daal di nañ koy yëkkati wa jaffati suhuf te gis nga mooy la nga xamante ne nii këyit ya nga xam ne te lañ doon bind dogal ya mooy xalima ya doon bind dogal ya loolu wa jàppati taw daal di nañuy sendi as-suhuf këyit yi nga xamante ne nii moom lañ doon bind li nga xam ne mooy dogal yi mooy lépp luy am borom bi bind na ko ba pare. qul la yusiibanaa illaa ma kataba Allahu lanaa du la alxuraan wax suñu boroom ne wax leen ne lan yusiibanaa du ñu laal mukk du dal lu metti du saagante lu neex illaa lu dul maa la nga xam ne kataba Allahu lanaa moom la boroom bi tabaaraka wa ta'aala bindoon ne moo ñuy laal ci yiw wala mooy daw ci suñu kaw sa safaan lool kese la ñuy am keneen bu ñu fi keneen gëm loo ne fii ne man nañoo changer affaire yi waxut taaxuraan kat yeeg buxaabakat yooyu naan la alxuraan la ñuy liggéey te waxuñ dara xamuñ tus manuñ tus tus maama yi nga xamante ne ni manuñu tus kon nag lii la mooy gëm dogal loolu la saxal ci xol sahaabaan yi rawatina ngore ci bi mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhuma wa bi jëmbat ko ci suñu xol ci suñu bopp nañ ko ci jëmbat ba pare jëmbat ci xol suñu doom yi voilà mu ngi noonu ndax yow ñuy jëmbat bu dee yow sa gëmoo mbir mi wax ci boppam mën na am problème léegi nag mu ne rawaahu bi de daal dina koy solo at-Tirmidhi al imam at-Tirmidhi wa xaala tamam ko noonu nee na xadiisun lii de xadiis la xasanun boo xamante ne bu baax la de bu bu rafet la saxiixun boo xam ne bu wér la léegi xanaa ñu continuer rek na xadiis bi bon li dinañ wa dinañ dépasser li nga xam ne mooy kii yi quoi mais yi amaana après ñu def comme ñu doon def ci moom dafa wax kaam bi des fois ñu dangoon ko bu bu ëppee bu baax voilà nañ continuer parce que xadiis bi jeexagul mooy imam Tirmidhi bi jeex na voilà léegi nag al imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ne wa fi riwayati ghayri Tirmidhi mu ne wa fi riwaya nekk na ci li nga xamante ne mooy version mooy façon bi nga xam ne moom la ñu soloowe beneen hadis bii nii beneen beneen borom yeneen borom xam-xam yoo xam dañ koo soloo génne ko ci seen téere yi ñoom bu ci yeneen yi nga xam ne ghayri Tirmidhi yu wuute bii nekk ci imaamu Tirmidhi bi ñu gis nii hadith bii nii mu ñëwee ihfazillah foofu lan la fa yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi daal di wax te ñooñu boobu boo demee ci sara yi dinañ la wax ñooñu ñoo ñan wa fi riwaayati ghayri Tirmidhi loolee dinañ la wax ne ku mel ni al ñoom al imaam kii la ñoom al imaamu Ahmad ibnu Muhammad Ah, euh, euh, moom moo ko soloo moom euh, al imam ahmad rahmatullahi taala loolu moom ak al imam at-tabarani voilà loolu booy bu loolu boo ci li nga xamante ne nii mooy ci yim la wax ghayru Tirmidhi ñoom la voilà mooy imaam Ahmad ak imaam at-Tabarani imaam Ahmad ak imaam at-Tabarani ci al-Kabir waaye na ko noon al Naysaburi rahmatullahi alayhima kon mu ne kon nekk na ci yeneen riwaaya riwaaya boo xam ne wal ci imaamu Tirmidhi foofu lan la yonent mi alayhi salaatu salaam wax Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa dana ko ihfazillaha tajidhu amaamak dana ko wattul sa boroom tabaaraka wa ta'aala wattu waxoon nañ la nan la walla wéetal ko walla di ko wéetal moom dong te tamit di nekk ci li nga xam ne mooy digale ñi voilà di ko wattu yow nga koy def ka annaka tara moom la la doon wax fëre ci al ihsan mooy bi booy def jaamu yàlla ji mel ni borom bi yow da nga koy gis bu dee ne àggoo foofu xamal ne moom mu ngi gis voilà deel wattu sa borom ba kooku bu mel noonu gis kal du ko jaar fekk voilà kooku mu taxawoon ci biir jumaa yi Medina ji ñépp tiim ko aima yépp muy julli ak ku nekk ci désertu euh, ñokala ko baal yi wala désert bi nga xamante ne nii mooy mooy bu loom pul moom loolu benn bu bu dee ay suuf kese ko wër ak nit ñi wër ko sa benn voilà kon mu ne koy famil la wattul sa borom tabaraka wa taala di Allah tajiduhu amaamak di nga ko toog di ko fekk sa kanam saa su ne mooy yow borom bi de toute façon mooy amul dara lu lay dal amul dara loo dugg lu dul ne moom day nekk koo xamante ne ngir dimbali la di la taxawu di say mbir moo lay téyeel say mbiru bopp moo xam ci li nga ne kenn ginu koo xam ci li nga ne moo say mbir moom moo ko es li wala li ñu naan moo ko es lépp moo ko yor moo lay aar mooy yor say mbir moo lay protéger te mooy ki nga xam ne moo lay dimbali kon nag ihfazillah tajidhu ni nga ko ngeen ne amaamaka sa kanam ta'arraf min Allah del xàmmeeku nag ci yàlla fi raxaayu bu so bu neexee yow del texe borom bi di la gis voilà bu neexee ci ñi mu digle yow bu mu neex rek nga absenté yow bu neex kenn dootu la gis jàkka voilà <laughs> kenn dootu la gis gàkkat kenn dootu la gis ci fi ñuy jàngalee wala fi ñuy xamee mbiru lislaam fi ñuy xamee la lay yóbbu ci borom bi tabaaraka wa taala waaye it mooy ya nga xam ne sa poche da koo war a def kenn du la fa gis bu ñu waree joxe yow kenn du la jow waree def sànce yàlla yi taxaw kenn du la gis loolu loolu moo bon ta'arraf ila allahi firra deel hmm, nemmeeku bi bi xàmmeeku sa borom jëm ci yàlla fir raxaa i mooy ci jamonoy hein féex jamonoy am jamonoy ngir yi di dox affaire yi di neex boo ko defee nag mooy buy neex yow laa nekk jublu ci sa borom sa xol sa borom kese boo amee sa bakkan sa boroom sa alal sa boroom la nga am sa boroom la sa boroom loolu boo ko defee rawatina buy neex xam nga buy neex nit ci la nit ki di gën a beew moo taxoon suñu borom ne woon innal insana la a ar-ra'ahu mu ne dëgg dëgg gis nga nit ki de la yada da nga koy gis mu beew ar boo ko gisee mu commencé woomal rek commencé am ay koppar commencé di am ay salaire boo xam ne bu duut la commencé ay mbiram di dox ay entreprise am ay entrepreneuriat am yooyu yëpp di dox ay mbiram di dox mbir yi daal ubbeeku ci moom nga gis ko nag yàq ngaa muy beew jàpp ne daal dundum nit ñi moom ay ay ay wong ay ay weñ gu ay përëm lañu léegi nag ay dundam moom mooy jamaa mooy oo di gis nit ñi de oo oh, nekk koo xam ne ku waay yow benn waay boo xam ne bu bu bu rëy nekk lool mu ne loolu wa ah, loolu nit ku l'islam yarul wala amoolee ak ak ak ak ak mooy intégro parce que ñoo xam ne ay athée lañ sax gëmuñ dara waaye ñoom am du leen taxa ñetti quoi ñoom dinañ xam ne boo lii seetum xel li ci utilisé parce que xel dafa am solo borom bi dañu koo jox ngir ñuy xalaat voilà mooy léegi nag képp nag koo xam ne yow sa bakkan nga topp boo mayul boo mayul naa lool gëmoo yàlla tey di ko doxe wala nga intègre même bu dee gëmoo dara kooku moom de toute façon kooku boobu gis mu day deew voilà façon yooyu moom bu ñu amee ñëpp xam ne am nañ léegi nag mu ne kon nag ta'arraf ila Allah yi del xaat nee ko ca yàlla fi raxaa i ci jamonoy neex neex jamonoy yomb yomb yi jamono yi nga xamante ne am téex ak am ak am say mbir dafay dox yaarif ka boo ko defee de yaarif ka fi shidda borom bi moo lay xàmmeewu mooy borom bi est-ce que da nga mooy gis nga boo nee ci fi shidda ci tartar borom bi dina ñëw dimbali la voilà mooy boo nee ci tartar lu metti nga xam ne yaakaaratoo kenn borom bindeef kenn même gaa nga doon wax naan na del ñaan sëriñ diw wala del ñaan yonent diw yo alayhi salaatu wassalaam gis nga ñooñu dinañ tollu koo xam ne do de toute façon amuñu yaakaar am man yujibul mutarra ida daa suñu borom borom mu ne am man yujibu ana kan mooy wuyul agan mooy nangul kan mooy wuyu al ki nga xam ne dafa loru ba yaakaaratul mbindeef yaakaaratul kenn du lenn voilà lu dul boroomam mu daal di tàllal ay loxoom boroom wala jublu ci xolam ci boroomam kan mooy wuyul kooku ku dul yàlla allah la moom kese boobaa la ñuy xam ne te nañ ko sax dañ doon dox dox lu kese moom mooy wuññi yi nga xamante ne mooy mooy metti di de kon nag mooy yow borom bi buy neex bu lay defar ay xéewal see buntu di dox ah chantier ni bee ci ne bul tax nga am. yow fii mu ne dootoo julli julli juróom sa yoon new ci walla koor gi sax nga yooyu maslaa ak yooyu walla buñ ne nee joxeel ngay nay nay lu ji ut ay lay di def noonu walla léegi nag yow nag bu dee nag bu a ah bu affaire yi neexee du la tee ngay li nga war a def ci sa bor sa digganteeg sa borom bi nga ko def di digganteeg jaani bi nga ko def loolu mooy ta'arraf ilallahi fi raha boo ko defee de ya'rifka fi shidda gis nga bu la crise dalee nga jekki la nga amoon yëpp naax jeex na crise mondiale léegi nag yow sa commerce ba doxoon sa affaire ya doxoon sa magasin yëpp tëj ba pare am ay bor yoo xam ne waroon na ko fay a parce que ba ngay am gars yi dañ lay mën a blebal parce que dañ naan waa moom il est solvable waa ji ñu bari waxuma nag euh, banque yu bon yi nga xam ne dañ lay jox intérêt yooyu moom foog naa yaakaar naa ne kenn xalaatul ne yooyu yooyu moom dafa xalaat moom voilà. dafa xaraam ngay lépp koo xamante ne nii leer na la moom la la wax te départ boo lay fay da nga ma ciy tegal un pour cent wala zéro virgule zéro zéro zéro zéro virgule zéro un pour cent loolu dafa xaraam loolu taxul may wax mooy ñi nga xam ne waaw dinañ lebal comme banque yi dañuy defar ah mooy loolu tamit doo dafa doomu aadama tamit que ne man ci may lebal boobu. c'est vrai koo xam ne am na man naa fay moo dina neexal lebal koo xam ne yii wóorul voilà léegi nag mooy ne yow gis nga jamonoy rafet jamonoy neex jamonoy affaire yi du dox bu dee yow da nga newoon ci di wattu sa borom ci diggalam yi tey wattu sa borom di ko def tey wattu sa borom ah di ko bàyyi xel di nekk ci ci yi koy sori kooku bu mettee kooku la la ta'arraf ila Allah fi raxa ya'rifka fi shidda gis nga bu mettee crise am nga mettre la clé sous la porte ni ko tubaab bi waxe entreprise bi tëj bor yi topp la gaa yi yëpp mel ni amatoo benn xarit gaa yi moom xam nga rek gaa yi tun naasatan maalu nit ñi dañuy jéng ci ñi am alal ah voilà ñi alal gaa daal di leen bëjee nga ah mooy bu ñu da ngay foog ne mel ni addina bi ci boppam moo soppeeku nekkatul addina ba nga xamoon nekk moom la addina bi la nit ñi seen bopp ñoo mel noon ñoo di ñoom du ñu gërëm ñamu daaw te képp ku leen dimbal ëllëg boo ñàkkee ñu ne é problème la ñuy indi seeti keneen léegi nag suñu borom ne yaa def gis nga yow bu dee fekkoon ba muy neex yaa ngi woon ci li la borom bi digal tey wattu ay tereem gis nga bu taree boroom bi mooy ñëw repêché la moo lay génn ci metti yooyu nga xam ne kenn bëggatu laa xam ndax yaa fii ciy difficulté ñu jàpp ne sax yii xam ko ci boppam tam yow ñu séviraale la kon nañ yaa rek sa borom de mooy lay ñëw ràññee la daal di lay dimbali biir ba ci biir mettit yi ngay nekk tartar yi ci la lay génnee daal di lay indi ndimbalam bi nga xamante ne nii inna ma'al usri yusra mu ne waalam yonente bi alayhi salatu wassalam ne mawlana ibn abbas ba léegi waalam xamal radiyallahu anhuma annama axta'aka lépp loo xam ne daf laa moy mooy lépp loo xam ne dalu la ci ma musiba loolu laa fekk lam yakun nekkul li yusibaka nekkul woon di la laal kenn waru ci woon tus xanaa suñu borom waxu fàttalawuñu la leen kul la yusibana illa ma kataba allahu waxal yow yonente bi alayhi salatu wassalam yéen jullit ni wax leen lan yusibana duñu laal ne illa lu dul li nga xamante ne nii ma kataba allahu lu dul li nga xamante ne moom la borom bi tabaraka wa taala bind ngeen ñun léegi nag leneen lépp loo xamante ne nii moom la la gaay wax ñu la jéem a tiital ak yooyu demewul noonu ne kon nag mu ngi noonu le kon nag mu ngi noonu le <coughs> mu ne kon nag lépp loo xamante ne daf laa moy ci musiba lam yakun daa fekkoon ne loolu le nekkul woon li yusuy ba ka la laal doon la laal mba dalaa waru woon a laal rek voilà ay nekk yii man ci kaar bi laa waroon a dugg dama koo rate kat maa ngi ko rate gis ko muy dem maa ngi mer voilà ndeke dafa dem bi mu jàddee lii ginaar gars yi laata ñuy ak ak la kenn dundatul ñoom ñépp faat la ilaha illallah man suñu borom xamal la yonent naa sax xamal ne ne ma ne musiba googu noonu muy musibam dee googu daa fekkoon ne rek binduñ ko woon ci yow loolu la xamal ne maa axtaaka boo yow mooy yow fii mu <laughs> takkaat sama ndombo gi gu baax. ndomb gi kay sawaay sëriñ bi ma ko ëwaloon waxoon na ma wallahi yaa ngi def yow bokkaali mu réyëréyëréyëréyëréy voilà yow musiba boo xam ne dal na ya nga naroon àndal léegi yow santoo yàlla waxoo yàlla dara te ñaanal yàlla gërëm leen yi gërëm leen yow nga ne ndomb gi nga takk moo tax moo tax yooyu walla iyaazu billah kon nag mu ne alam xamal ne annama axtaaka lépp lu la moy talaalu la lam yakun nekkul woon de li yusibaka nekkul woon di la laal wa ma asaabaka te lépp nag lu la laal ci loo xamante ne nii musiba la na nga xam ne lam yakun li yuxtiak nekkul woon di la di la moy voilà bu nekk lu la dal nga naan non man diw la ko waxal ne naa ko bu ma dem waaye yow xoolal il suffisait ma jaaroon nee rek doonu ma woon cox waa ñi quoi cox naa ko na yii constat bi tey rek la assurance yi rey ma ne loolu yooyu di waxu jullit voilà du waxu jullit bu xam. yow lan la yow est-ce que yow yow yow yow dalaa neex wala lan dogal la bu yàlla defoon loo ci man wala man nga bu dee bu dee na même bu dee na respecté woo woon code code de la route sax dogalu yàlla la mais loolu du la tegg sa responsabilité voilà mais lépp lu la dal ci musiba boo xam ne même yow du yaa sutif sax wala yoo xam ne loo def la loolu daa fekkoon ne ma ne nekkul woon di la mooy wa waayow ma ne il fallait mu dal la ndax yàllaa ko bindoon ne lii moom bés sàngam heure sàngam waxtu sàngam musiba sàngam dina la dal léegi nag woo defal lu la neex waaye di la gëmloo ne la waaw waxoon naa la ko ndomba ko waxoon naa la nga seere ko ba nga tëddee teg ko ca néeg ba fàtte ko ci la la ma ne loolu lépp ay waxi caaxaan la loolu teguwul fet daa fekkoon musiba gii la dal nga takkoon ndomba ngeen nga tekki woon koo yem mooy ne bu la waroon a dal yàlla bindoon ko foo jaar na la dal kon nag mu ngi noon suñu yonente bi alayhi salatu wassalam tekki ne yow ngone si ba léegi di ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nasra ma'a sabr kene gis nga am na nasra que ne ndimbal maa sabri day ànd ak la nga xamante ne mooy muñ voilà mooy ndimbal day ànd ak ku nanguwul a bu ko xaar ndimbal voilà mu ngi noonu voilà loolu la mooy inna ma'al usri yusran loolu la suñu waroon a. inna ma'al usri yusran te moom la yonent bi saa am di tëje wax ji léegi nii mu ne kon am na waalam te na nga xam an nan nasra te ne ndimbalu yàlla buy agsi ci jaam maa sabri ndax borom bi da lay natt moo li yabluwakum moom dafa bind dee ak dundu li yabluwakum ngir mun daan leneen nattu ayyukum rafet ngeen asanu anana moo gën a rafet jëf kon nag dina la nattu. mu neex la dina la nattu mu naqari la dina la nattu kon na mu ngi noon yëgal ne kon an na nasra kana ndimbaleel yàlla ma sabri day ànd ak muñ day fekk na yaa ngi woon di muñ ne woon ci muñ waaw wa zulzilu hatta waaw gaa yi nga xam ne wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladina amanu ma'a mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib comme ni ko suñu maram tabaraka wa taala daal di woon waxe ne gaa yi dañ leen di kii le zulzilu voilà dañ leen di kii way rëngi rëngee leen way jaw affaire yi baaje leen seen noon yi hatta yaqula ba ni nga xam ne sax lay waxal lay wax ar rasulu ndaw yàlla ba nga xam ne moom la yónni ci ñoom lan lay wax ah ah ne mata nasrullah ba ñu naan wal nga xam ne mooy mooy ña nga xam ne ñoo fi jiitoon nga xam ne massat humu sarra darra da leena laal al ba'sa wa darra wa zulzilu leen hatta yaqula ba ni muy waxe ar rasulu ndaw yàlla ba wala alayhi salaam tuwa salaam walladina amanu ma ak ñu gëm ànd ak moom naan matin na sunu la waay waay ndimbalal yàlla kañ la fekk dañoo doyal rek ne rek ñu muñ ko alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee naa inna nasrallah ndimbalal yàlla kañ amul lu jagal ndax yéen mu ngir wala kon mu ngi noonu moo tax kon yeneen ti di salawatullahi wa a alayhi mu ne waalam kon yow ngone si na nga xam am na nasara ne ndimbal ak yàlla de ma sabri mu ngi ànd ak muñ goo xam ne jàmbaray muñ ba borom bi fekk si ko foofule daal di koy daal di koy dimbali wa annal faraj daa tamit na nga xam ne yow ngone si kene mooy nekk ci difficulté ñu daal di la ciy génne mooy nga am li nga xam ne mooy félicité mooy mooy ak ak ak ak nekk ci sérénité voilà loolu mooy alfaraj ma alkar bi day ànd ak tartar voilà mooy balañ ne yow da ngaa deloon ci difficulté ñu dimbali la ci foog nga ne ci difficulté voilà mooy al alfaraj mooy euh, euh, mooy euh, comme nga nekkoon ci difficulté ussi voilà baat bi mooma laa jàppul ban baat la <laughs> laa mën a wax boo xamante ne nii moom mooy restituer dëgg dëgg dëgg dëgg li nga xamante ne nii mooy alfaraj googale kon nag mu ngi noonale mooy alfaraj daal mooy liñ naan issue issue de sortie man damaa newoon ci benn problème boo xam ne xat-xat bu rëy am lu ñëw daal di ma koy dindi daal di may génne ci loolu le kon nag affaire baa ngi doon mooy an al al mooy tartar yi li nga xamante ne mooy lay ñëw di jeexal tartar yi dugal la ci mbégte loolu day ànd ak lan daa am lu koy jiitu de alkarbu mooy li nga xamante ne nii mooy mbir yi daal bu taree ah bu taree rek xamal ne ah <laughs> affaire ya mooy mooy mooy ah, faraj mu ngi jege mooy mooy mooy nga am ah, génn nag ci mbir ya borom bi ñëw dimbali la kon nag wa anna al faraja ma al karb day ànd ak li nga xam ne mooy ay tartar de wa anna ma al usri yusra te waa an na te dëgg-dëgg xamal ne ma'al usri ànd na ak ay mettit yusra ak yomb yomb yu ñëw sa gannaaw yoo xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala di defal nit ki mooy bu mettee yow jàppal daa yi nekk ci école bi di jàng buur bi nekk di gëmloo sa bopp wala fi nga dëkk wala koñ yi nga dëkk ñu naan way ay quartier populaire la quartier kii la tax yow doo jàng jàng bu baax parce que nee nañu non ay école centrale moom non yooyu moom du pour yéen quoi ay Sciences Po ay ay ENA ay LENA bu dee fi am ay école nationale d'administration non ay ay ay ay ay ay ay ay Henri IV yooyu moom du pour yéen quoi non école yu mag yooyu c'est pas pour yéen ay HEC c'est pas pour yéen lu tax pour lu tax. xanaa yow ba yow ci dëkk Lyon sixième wala ci dëkk Almadies wala ki nga xamante ne nii dafa dëkk ci Paris wala yooyu dëgg la. man na maa gën les conditions de vie waaye ma ne kare gënaluma ko fan la ma ëppee xel parce que ba bàyyi am na alal loolu moo tegu teg laa wax yow bul gëm loo moo tax ñun vraiment suñu médiocrité gi ñëwee ba pare duy ko ci ñu xolu xale yi suñu doom yi dañ jàpp ne fii mu ne dafa am yoo xam ne non pour du pour ñoom quoi même lu ñu góorgóorlu góorgóorlu mënuñoo génn nekk major woo ci région bi yëpp région rurale waaye yow de lîle france Paris nga ab wolof la wala ab arab la wala yooyu ñun ñu gëmloo suñu doom yi ne loolu man da nekk loolu nag mooy problème bi loolu lépp ay yooyu mooy dangaa yaa fuus vous sommes yaa fuus ne ne ah waaye ne cultivons pas dans le cœur et dans l'esprit de nos enfants cette médiocrité et cette yaanaani kon nag affaire yi loolu la mooy yonent bi alayhi salaam daal xamal nañu ne wa anna ma'al usri yusran alquran loolu la ñu wax voilà mooy gis nga jafe-jafe ñëw jàppal gënuñ la fenn. Euh, ñaxyal comme ñëpp jàngal boo waree jàng te def ko yow yow yow yow woote ñeen yéen am na lu yéen a ëppale da ay ñoom lan la ñam amul dara waaw ñoom seen bopp kese lañ jëm ak yi nga xamante ne nii mooy seeni seeni carrière yow nag da ngaa jëm voilà yéen da ngeen lee ëppale loo xamante ne nii ñoo amuñu ko voilà moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam du loolu la leen kii waxoon suñu borom tabaaraka wa taala ba mu leen di wax ne yéen yéen bokku ngeen ak yéeféer yi voilà yéen da ngeen a bokku nag yéen bokku ngeen ak yéen yéen a yéefar yi mais da ngeen a yebul lu tax moo mooy bi naan gaa yi <laughs> in in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun wa kana allahu aliman hakima mooy dane ko tàmbalee ca kaw wala tahinu fi ibtira'il qawmi bu leen yoon njox bu leen nekk ñu yaanaani te yaa fuus fi ibtira'il qawmi ci jote nit ñi wala mooy ñan yéefar yi bu leen yaakaar ne ñoom lu ñu am yéen manu ngeen koo am wala ñoom man nañu ñëw ci yéen di rey lu mu leen neex di def lu leen neex wala di am ay ay ay ngañaay ci seen kaw wala di am ay ngañaay yéen moom ngeen toog rek di xoole in takunu bu dee ne ci wàllu xeex laak lu metti wala yoo xam ne metti na koy jot tax ngeen am ko ñoom ñu am ko in takunu bu dee ne yéen jullit nii tax la mun a nekk ngeen di jot ay mettit ci xeex beeg yooyoog yooyu wala it boo bu dee ci koo indi ak ñu déggee ko tamit mooy ndax alxuraan ñëpp lay waxal ci côté bi ñu doon wax njàng ne yooyu bu dee ne yéen mbir mi daa nekk ci yéen woo carrière wu ay nekk fii way yow di veillé biir di jàngat yooyu bu dee daa metti yëgal na fa innahum ñoom ñoom ya'lamuna mais day ñoom it dañuy metti mbiri day metti ci ñoom ah kanaa kenn li nga xam ne ta'lamuna moom ngeen di jàmbat ay ni muy metti ci yéen naka noonu kese la si mooy suñuy roboo dañu naan ay kaana la ñu noo ñoom du ñuy nit ma ne ay nit la ñu laa wax bu bay bay bay nañ bay nañ bay wax yooyu ne mooy kaana mooy ñun bokku ñoom ñoom ñoom ñooñu war a féete kaw ñun ñu nekk rek ci ginnaaw bi apprécier que xool la lañ lay génne yooyu waxu ay xalaatu nit koo xamante ne ni yeewul te képp ku ko déglu moom dalay njàkk ci ñàkk yeewu kon nag mu ne bu dee na ñoom dañuy netti lu te lii affaire xaral la wax wa leen day metti ci yéen comme ni ngeen di mettee ci ñoom ah day metti ci ñoom wa tarjuna te am na lu ngeen leen ëppale yow mii jàng ci fii ñii gaa yi dina gëmloo ne moo wayow wayow ma ne école yu mag yi pour yéen ah, ah université yu mag yi yu baax yi wayow DG poste yooyu du yow ay yooyu du pour yéen ma ne dara fii laa wax watar juuna ta yow sax am nga loo leen ëppale watar juuna te yéen yéen a ngi yaakaar de min allah ci seen morom tabaraka wa taala mais naa yar juuna loo xam ne ñoom dañ ko yaakaar yéen ngeen gëm yàlla ku am gëm yàlla nan lay xullee di yaanaan ni koo xam ne gëmul yàlla kiiwul di ko féete kaw ci wàllu addina ak yooyu yow yàlla wattaan allah te borom bi tabaraka wa taala nekkoon na te du leen ñu nekk aliman aji xamaa koon hakiman ne nii